wa ru'yatul fadli ala ghayrika yaa axi min aqbahil uyubi fadriyaay kon sëriñ bi radiyallahu taala anhu mu ngi ñuy wax beneenu feebar bu garaaw kon bii nii ñu gis nii mooy fukkeel bi ak ñaar wa hubbukal madh damaa fàtte woon wax ko mooy onze voilà mooy fukk beeg benn biñ gisoon bii weesu bëgg ko la tagg ba pare di ci ak bañ ko la ŋàññ waroo ci nag la la nit ñay wax loolu moo doon fukk beeg benn ci caay-caay yi muy lim léegi nag fii mu ngi fukk beeg fukk ñaar mu ne waru yatul fadli gisum gëneel ala ghayrika ci kaw ñeneen ñi jàpp na yow yaa gën nit ñi yaa axi yow sama mbokk bokk na min aqbahil uyubi ci li gën bon ci ayib yu nit ki mën a am fadri yaa xamal te takk yi waaw mooy yow koo gis rek jàpp nga ne fii mu ne yaa ko gën quoi gars yi nag doo seen morom vraiment sans flar góor nari aucune nag sa yaa leen bokk na ci li nga xamante ne hein yi gën a yi gën yées yu mën a takkoo xol ak ak ak bakkan muy wax beneen kon fukk beeg ñaara ngoog muy wax fukk beeg ñett mu ne wasuu dannika ma istihsaani amrin faaltahu min a nuqsaani mu ne bokk na ci bàkkaar yu yées yoo yële caay-caayu biir yoo yële yu garaaw yoo yële takkook bakkan mooy wasuu dannika sa ñaaw njort ma istihsaani amri fi'lika faaltahu mooy ñaaw njortu ci ñépp yow daal ku dul yow ñaaw nga ci moom njort maa ànd ak istihsaani di rafetlu nag amrin mbir moo xam ne fa'altahu mooy yow moom loo def moom kilin <laughs> sabaay moom moom moom moom lu mu def moom moom moo rafet moo baax lépp lu waay def nag mu am ci yow njort ju ñaaw waaw mu ne lool mina nuqsaani lii dafa bokk ci li nga xam ne ak ak ak wàññeeku la kamel nii loolu ak wàññeeku lay wane ne moom looloo nekk ci moom muy wax beneen fukk beeg ñett mu ne wa mithluhu istiqbaahuhu min ghayrika wa daawi kullan bittihaami mu ne wa mithluhu bokk na ci ba léegi ci façon feebar yooyu yee caay-caayu biir yu garaaw yoo yële istiqbaahuhu min ghayrika mooy yow di ñaawlu jëf jëf ji ngay rafetloo sa bopp ji nga xam ne yow boo ko defee boo rafet bu ko keneen defee nga ñaawlu ko waaw min xayrika keneen gu ko def ku dut yow nga ñaawlu ko waaw yow daal yaa baax voilà <laughs> way ñaaw njortu ci ñépp ànd ak di rafet njortu lool yow jàpp ne loo def moo rafet waaw te lépp ku keneen def nga ñaawal ko am njort lu ñaaw ñaawal loolu lépp maadaama keneen a ko def yow daal or yi ci yow lay génne ak jamaa yi ñeneen ñi nag moom weñ gu xomaag te ñuul kukku ruuy bi di ko rey moom moo jóge ci ñoom lii problème la waaw mu ne nag nan ngay def yi ma fit lii mooy suu zan ñaaw njort ba pare di rafetlu say jëf ba pare di ñaawal di ñaawlu jëfi ñeneen waaw mu ne lool nan nga koy faje mu ne wa daawi kullan ñee yépp ma filim dee ko de faje ko lan bittihami nafsika di tuumaal sa bakkan ne xam ne lii jëfu bakkan kese la mën a doon lii mooy lan man maay kan ba man lépp lu ma def moo rafet lépp lu keneen def moo ñaaw loolu man da nekk noonu loolu da xam ne lii de wuu xaaral ma gaaw léegi faju yi parce que lii moom sama bakkan may wommat nii parce que lii man da ne lii mooy rëy dëgg waaw léegi nag sëriñ bi di continuer moo ne boo boo ko bëggee faj kon mooy premièrement médicament bi ngay jëkka def tuumaalal sa bakkan bañal ne ma ne lii nga bëgg ne man bu ma ko defee moo rafet lan moo tax nga bëgg waa ji bu taxawee di jàng alquran nit ñi di ko dégg nga ngay xalaat ne moom sûrement sa waaye day ngistal alors que yow bu dee yow la nga jàpp ne fii ma ne yow ngistaloo luy ndayam laa wax loolu tuumaalal sa bakkan mu ne ba léegi ni nga koy faje wa ahsini dhanna bihim minem biham awaqibin nasi ila yawmil qiyam mu ne wa ahsini dhanna rafetalal sa njortu bihim ci jaam yi waaw boo bëggee faj lii rafetalal njortu ci keneen ku dul yow ci jaam yi waaw ndax lan minem biham ndax lëmu gi mu lëmu awaqibin naasi waaw ila yawmil qiyam ndax eh, mujjanteelu nit ñi seeni mbir dafa lëmu borom bi wanu la ilaa yawmil qiyaam wanu ko ñu bari ñu bari li ëpp ci nit ñi xamuñu nan la mbir yi mujjee ëllëg yow koo xamalu nan lay mujjee yow mi nga xam ne même li nga rafet lu tey jàpp na yow say jëf rafet na <laughs> yeneen bi alei saatu salaam xanaa keroog waxuñu ne rajo la nit ki dina jëf jëf waa aljana dem ba fay kii bay waaja kii mu def jëf waa safara dem safara beneen côté bii it nit di def foofu waa safara dem bay waaja faatu def waa aljana dem aljana yow da xam yow kan kan ci nit ñi moo mel noonu yow est ce que yow xam nga yow ban ka ci ban nga bokk bopp xamoo ko kon nag rafetalal njortu ci nit ñi ndax lëmu imbiham waaw loo xam ne dafa lëmu leeru gi kenn wanu la naa si mooy mujjanteelu nit ñi dafa lëmu ci ci jaam yi ilaa yawmil qiyaam ba bés penc foofu la mbir yi leere ndax fa la borom bi di xisaabe nit ñi ñépp di gis ala ayunil xalq waaw wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa wa ji'a yawma idin bi jahannam keroog lay xew fekk lool xewul ñu gis ñu àtte ñay dem safara ñu gis leen ñay dem aljana ñu gis leen xamoo nit ki nan lay mujje waaw lépp ci njortu la tegu ta na dhanna la yughni min al shay'a njort li ci ëpp dara la jariñul dëgg tus voilà kon nag noonu nga koy faje léegi nag mu lay wax beneen feebar boo xamante ne nii wax la nag nan nga koy faje loolu mooy quinzième bi bii muy wax mu ne wa daawi taswifan ma'a tawaani wal ghaflati al israari wa fi na'imihi al wa annahu laysa bidil ghaflati bi radiyallahu anhu mu ba léegi beneen feebar boo xam ne moom dala wax nga faj ko <laughs> wadaawi fajal fan mooy waaw mooy naan non dinaa def dinaa dinaa dinaa li nga war a def tey au lieu nga def ko nga nekk fi di xaare rek waaw loolu faje ko ma tawaan yi ak di ndànku di xaare lu nekk rek nga naan naa xaar non am naa temps quoi non je vais le faire non attends ça y j'ai du la wax defal léegi nga nga reporter li nga war a def tout le temps yaa ngi reporter à demain rek à lendemain à sur lendemain di demee noonu rek waaw dinaa mooy saw fa saw fa saw fa saw fa dinaa def dinaa dinaa xel séef naa mu ne loolu nag problème la ab feebar la waaw da gis nit ki li nga xam ne sax. njariñu boppam day war a faju de am feebar bu ko dal dara mu nekk xam nga sax suñu Sénégal yi moom des fois pañ mi def koo demee noonu quoi mais da koo xam ne Europe la ne ne mel ni réew mu mel ni France nga xam ne sawaay daanaka bu demee faju ndax am na ay kii yu mu am ay ay yoo xam ne moo tax parce que day liggéey te am na couverture médicale ba muy liggéey mais sawaay bu demee du fay dara ci hôpital bi dara la du fay mu war a dem lii woon ko mais oh, mais du fa dem tout le temps naan dinaa dinaa jël rendez-vous dinaa fa dem dinaa fa dinaa fa dem ba affaire bi ëppi loxo loolu bu ne ci côté wërgu yaramam noonu lay def lan ngay xalaat ci wàllu diineem tout le temps mu naan dinaa dinaa dinaa mu ne loolu ak feebar la faje ko lan ak tawaan yi di xaar di yéexantal waaw mu ne lool faje ko waaw wal xaflati daawi taswifan ma at tawaani wal xaflati ak yëgat yi al israari ak di nuur tey mo tey tey nuur ci fil fil zamaani ci bàkkaar ci waxtu yi loolu nan nga koy faje yii nii yépp di xalaat sa boroom di fàttaleku di xalaat mbindum sa boroom waaye di xalaat lan fii adabihil alimi di xalaat mbugalam mu tar mi nga xam ne moom la wax yii ma leen farataal defal nga nekk fi naan dinaa dinaa dinaa ba waxtu yu weesu mu ne xalaatal fajeel lii ci xalaat ci mbugalam mu tar mi mu diggee ñi mu tëkkoo ñi nga xam ne ñoo yéex ay mbiram xadan ëllëg la leen ko di wa fi na'imihi te deel xalaat tamit ci xéewalam al muqiimi gi nga xam ne day sax gi mu dig képp koo xam ne gaaw nga jëf yi nga xamante ne nii mooy ay ndigalam tey gaaw tey bàyyi ay tereem mu ne na xam ne waa ji wa annahu ne borom bi laysa bidil ghaflati waaw an nekkul euh, boroomu yëgadi de am jamii ci lépp loo xam ne maa nafaalu ñun ñu ngi koy def sirran moo xam ne lu lu nëbbu la waalan wala lu feeñ la amul dara loo xamante ne nii borom bi yëkkati na ci mu ne tana xam ne wa annahu muhaasibun ala al-fatil wa laysa yatruku kathiran aw qalil mu ne tana xam ne borom bi de muhaasibun aji xisaab jaamam yi la de alal fatili ci lu tuuti lu mu tuuti tuuti ba mel ni rëddu ndaw noo lële wëñ gu ndaw boo gële di nekk boo boo boo boo tàndarma ji lu ndaw loo lële lu toll noonu sax dina ci àtte jaam walay sata nekkul borom bi yattu ko di bàyyi kasiiran lu bari aw xalil wala lu tuuti lépp lay xisaab nit ñi waaw waaw kon nag mu ngi noonu wallahu ta'ala wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina wa ala alihi wa